turam moo doon alxubaab ibn almundir ibn aljamuux ibn zeyd ibn xaraamin ibn kacb ibn ganm ibn kacb ibn salimata al ansaariyu alxasrajiyu thumma alsalamiy noonu moo doon turam moom alxubaab ibn almundir alxubaab la tuddoon alxubaab ibn almundir du doomu ku ñuy wax mundir mundir di doomu ku ñuy wax jamuux jamuux di doomu ku ñuy wax zayd ibn har zayd di doomi xaram xaram di doomi kaab kaab di doomi ghanm ghanm di doomi salima moom alxubaab mu bokkoon ci kojug lansaar alxasraji bokkoon ci beneen clan bu rëy bi composé tribu ñaari tribu yu magu medina di alxasraj ak al aws moom ci waa xasraj la bokkoon thumma salami bokk ci waa salima moom noonu loo doon turam kon gis nañ ni fii imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley ci riwaaye bii nii dane imaam ibn isxaaq dane xuddistu nettali nañ ma an rijaalin min bani salima ci ay góor yoo xam ne yu bokk ci bani salima annahum qaalu kana ñoom nee nañu loolu moom lañu am ci riwaaya bi nga xam ne moo nekk ci siiratu ibn hisham na ko noonu boo demee ci imaam at-tabari dinga nga fa fekk loolu waaye tamit riwaaya bi noonu la ci taarixam moom imaam at-Tabari raxmatullaahi alayhi waaye kantaa imaam eh, ibn Isxaaq eh, imaam al-Xaafiz ibn Xajar raxmatullaahi alayhi ci al-Isaaba fi tamyiizi saxaaba muy téereem bu am solo boobu mu def ci saxaaba yi radiyallaahu taala anhum wa ardaahum moom imaam al-Xaafiz ibn Xajar raxmatullaahi alayhi dane wa qaala bnu qaala bnu isxaaq fi siira dane wa qaalata neena ibnu isxaaq di muhammad ibnu isxaaq raxmatullaahi ala aljamic fi siirati ci mooy e, siiraam bi moom imaam ibnu hisha imaam boo demee nag ci siiratu ibnu hishaam dinga ko fekk mu ne xaddatanii nettali na ma Yaziid ibnu Ruumaan di Yaziid di doomi Ruumaan mu jële ci Seydina Urwa wa gayri waaxidin ak ñeneen ñoo xamante ni fii qissati Badrin ci nettali Badr léegi nag mu daldi tudd mbir mi kon dañuy gis ne bu dee eh, imaam ibn eh, imaam al-Xaafid Xajar li mu tudd noonu moom version bi mu ci tudd sanad bi dangay gis ne kon e, moom dana imaam ibn Isaaq lool la wax ne mu ngi ko jële ci Yaziid ibn Ruumaan moom mu jële ko ci Seydina Urwa kon bu dee lool da gis ne affaire bi dafa nekk mawquuf ci Urwa mooy loo xam ne xadiis la boo xam ne dafa des taxaw ci Urwa te Urwa Euh, euh, euh, taabi'i la woon mooy taalibe saxaaba la woon naka noonu xadiis bi imaam alxaakim soloo na ko ci almustadrak imaam alxaakim soloo xadiis bi ñuy bëgg a wax bu alxubaab ibn almundir waaye bi mu ko soloo moom waxu ci dara kanta imaam ad-Dahabi ci at-Talxiis moom dane xadiisun munkar wa sanadu dane xadiis bii xadiisun munkarun mooy xadiis boo xam ne bu munkar la munkar yàgg nañ ko fi wax waaye xaw na yàgg kon du aay ñu daal di koy euh, fàttali da ngay dégg ñu naan euh, diw xadiisuhu munkar wala saaxibu axaadiis wala fiihi manaakir saaxibu wala ñu ne diw munkarul xadiis munkar mooy loo xamante ne ni maa rawaahu daifu muxaalifan siqaat loo xamante nii ku wéradi moo ko soloo ku faible ci ñuy nekk ci càllale bi talim riwaaye wuteeg li nga xam ne mooy ñu wóor li nga xam ne moom lañu soloo lool mooy munkar imaam az nag nee na xadiis bi munkar la xadiis bi dafa nekk xadiis boo xam ne munkar te loolu dafa bokk min qismi da'if ci façon yi nga xamante ni day wane ne xadiis dafa da'if euh, mu ne wasanadu ak càllaleem ndax gis nañ ne bu dee imaam ni Isxaaq dane xuddistu te loolu euh, mooy ne majhul la kenn xamul kan la te loolu day bokk ci li nga xam ne day da'if xadiis naka xadiis bi imaam al umawi daal na koy solo moom sanadam munqati' lañ incha allah dinañ ci ñëw na ko noon ibn shahin daal na koy solo te xadiisam boobu imaam alxaafiz na xajar tudd na ko ci al isaaba moom imaam alxaafiz mu ne bi sanadin da'if ci sanad boo xamante ne nii bu da'if la càllale na ko noonu imaam ibn Sa'd tamit solo na ko waaye yooyu yépp dañoo da dañoo da'if xadiis bi tamit ci boppam imaam ibn eh, al umawi solo na ko jële ko ci alkalbi te alkalbi matruuk la moom kon da gis ne xadiis bi eh, à riwaay bi nga xam ne moom la imaam al xaafid ibn raxmatullaahi alayhi wax ci al isaaba ne loolu la imaam ibn isxaaq wax jële ko ci yaziid ibn ruumaan mu jële ko ci seydina urwata ibn zubayr radiyallahu taala an il mu nekk xadiis boo xam ne mursalun saxiix la wala mursalun xasan kon loolu moo jëm ci wàllu taxriiju xadiis bi gis nañ ko kon imaam ibn isxaaq la wax kon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi ne buñ ñëwaatee kon ci càllaleem bi nekk ci siiratu ibn hisham raxmatullaahi alayhima imaam ibn isxaaq ne fa xuddistu an rijaalin min bani salima annahum dakaru anna al-Hubaab ibn al-Mundhir ibn al-Jamuh ibn al-Jamuh qaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta haadha al-manzila amanzilan anzalakahu Allah laysa lanaa an nataqaddamahu wa laa nata'akhkhara anhu am huwa ar-ra'yu wal xarbu wal makiida mu ne kon góor ñooñu jële jo bokk ci waa banu salima dañu nettali ki ko nettali moom imaam ibn isxaaq dañoo tudd ne alxubaab ibn al mundir ibn jamuux radiyallahu taala anhu dane kañ la wax mooy bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ngir dabi njëggum abu sufyaanu bu quraysh bi far muruj mu ñëw ba foofu badar fi nga xam ni moo teen bi yëpp bi gën jege ci badar te dina jege Madina ci xuru Badar mu daldi fay camper jamono jooju la alxubaab ibnul Munzir wax radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ne yaa rasuulallah ee yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ara'ayta haadha almanzila mooy axbirnii net xabaar ma est-ce fii nga xam ne fi nga wàcc comme li imaam ibn wax ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa génn bi mu yégee agsi foofu ba saxaaba yi radiyallahu ta'ala foofu ci peggu Badr jàpp ki nga xam ne mooy ñaari jaamu Quraysh yooyu doon leen utal ci dox ñu laaj leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam ne kon Quraysh ñu ngi ki ci ginnaaw tund yi kon nag mu génn njëkkanteeg ñoom moo tax pour njëkk teg loxoom ci teen yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci Badr moo tax imaam Ibn Isxaaq ne fa xaraja Rasuulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn yubaadiruhum ilal ma di njëkkanteeg ñoom ngir jiit leen ci ndox yi ci teenu badar yi xatta ida jaa adna ma in min badrin nazala bi bi mu agsee fi gën a jege ci ndox yooyu nga xam ne boo jógee Medina ci teenu badr yooyu yi ngay jëkk bi ngay jëkk jot mu yem foofu daldi fay wàcc campe foofu mook armée bi alxubaab ibnul munzir nag loolu na ko na fii ñu wàcc amanzilan ndax dafa nekk wàccuwaay boo xam ne anzalakahu buur yàlla moo la fi wàcce ta bu ko defee laysa naa ñun bu dee buur yàlla ne ñu wàcc nga wàcc fii nga xam ne ñun moom manuñu lanaa ñun amuñu an nataqaddama ñuy am loo xam ne dañ ko ci jiitu wala nataaxara wala lu anh lu ñu ciy wax ginnaaw mooy dootuñ ci am duñu am lootu ci am bu dee yàllaa ne fii la amatul luñ ci jiital alhamdulilah amatul luñ ci delloo ginnaaw mooy ne amatuñ ci benn abi sam'a wa ta'a am wala boog huwa wal harbu wal makida wala boog da koo def du lu yàlla yàlla wax nga wàcc fii da koo def foog ne moo gën fii moo gën mooy position bi gën ak tamit muy affaire stratégie de guerre walla muy almakiida ay pexe xam nga lii nii amaana bokk na ci li tax imaam alxaafizu dhahabi raxmatullaahi wax ci ab talxiis ne xadiisun munkar ne xadiis bi munkar la ndax munkar euh, dafa mooy ne euh, biir matnu xadiis bi xam nga dañ na ne munkar mooy xadis boo xam ne ak da'if moo ko soloo wuute mooy li mu soloo dafa wuuteeg lu ñu wóor ñi li ñu soloo mooy ne xadis bi dafa am fiihi nakaara ndax wax gi nii xam nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom bi subhaanahu wa taala dane wa ma yantiqu anil hawa in huwa këne moom alayhi salaatu wassalaam laa yantiqu anil hawa du wax ci ñun li nga xam ne moom lañu xame bànneex du waxe ci loolu lépp lu ma wax rekk boroom bi nee na man maa ko wax kon moo taxit mu waxoon ci xadiis ne yuushiku ahadukum muttaki'un ala arikati yaqulu baynana kitaabullah maa axalallah axal maa axalallah axlalnaa wa maa xarrama xarramnaa mu ne dina am léegi rek ngay gis ay nit ñoo xam ne kenn ci yéen ci nit ñi dangay gis ñoo xam ne te ñun nit ñi gis ci ñooñu bari na léegi ci jamono ñooy pullule ci kaw suuf te kat nee nañu ay jullit lañu lépp lu ñu dégg ni lii xadiis la ñu commencé wane na c'est rétrograde c'est rétrograde rétrograde la lii c'est de l'obscurantisme total waaye yi jaru la wax ndax xadiis la te xadiis wóorul ndax nit ñee ko doon buur yee ko doon gaa yi boroom xam-xam yi ñoo ko doon defaral buur yi ngir dab seen bànneex yaa subhaanallah wallahi am na ñoo xam ne bu ñu téyewul seen làmmiñ de seen wax yooyu ñuy wax buñ ci tuubul boo yàlla jéggal leen loolu rekk mën na leen a tàbbal safara ndax tuumaal xam-xam boroom xam-xamu xeet yi nga xam ne lu ne daj nañ ko daj nañ ko ngir préserver sunna yonent bi alayhi lu ne daj nañ ko lu ne ñàkk nañ ko teewul ñu téye mu dëgër natt bu ne dal leen duma yu ne dal ku weddi laajal jàngal istuwaaru imaamul a'imma ahmadu ibn hanbal rahmatullahi alayhi duma yiñ ko duma sonal yiñ ko sonal ndax mu sauver aqida xeet wi li nga xamante ne mooy pas-pas bi nga xam ne moom la fi alayhi salaatu wassalaam indi ñu tëj ko ci sonal ko ci imaamuna Maalik ñu duma ko ay yar ndax lan dafa wax loo xamante ne ni afta bi ilm dafa ubbee ci loo xam ne ci xam-xam léegi ñooñu nga tuumaal leen ne ñooñu ta ñii rek lañ joxe exemple mais koo ci jël noonu la demee woon nga ne ñooñu dañ doon defar ay xadiis di wax xadiis yi selon lu neex buur yi allahu almustaan allahu akbar mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam di nga gis ay ñoo xam dañuy ñëw muttaki'un ala ari arikati daal di jonkon jonkan naan baynana kitaabullah mooy ñenn ñi ñuy wooyu alquraaniyun te woote googu sax war nañ le ñooñu waruñ leen woote lool ndax quraan yi dëgg mooy ki nga xamante ne nii ndax xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci alquraan la bokk ndax mooy ne dañoo complémentaire te xadiis alquran moo gën soxla xadiis ka xadiis ni mu soxlaa xadiis kama qaala comme ni ko boroom xam-xam boobu waxee rahmatullahi alayhi mu ne yuushiku ahadukum muttaki'un ala arikati yaquulu baynana kitaabullah naan suñu diggante gi yéen daal téere yàlla bi loo wax ñu naan ndax mu ngi alxuraan te kat idaa zulzilatil ardu bu jaar yoon sax manu koo tay boo ko newoon taril ma amma yatasaaluun mooy ne allaaxiraam taxaw na mooy gàcceem ci biir mbooloo kooku ferul ijj manu la loo ko wax mu naan est ko wax allahu akbar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne mu naan suñu digganteeg yéen kitaabullah téereb yàlla bee fi nekk lu mu daganal daal ñu daganal lu mu xaraamal ñu xaraamal te qawluhum kalim ñaata la alxuraan bi ñaata yëf la alxuraan bi digle nga gis ñu koy piétiner gaa yooyu ñiy wax loolu ñaata mbir la digle du nekk contrairement complètement à l'opposé ci li alxuraan digle waaye façon waxin la rek wu ñuy nëbb seen euh, nar yu feeñ yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg ci ne alaa waawi alaa yëgu ma yëgal leen man damay daganal comme ni alxuraan ni alxuraan di daganale di xaraamal comme ni nga xamante ne ni noonu la alxuraan noonu la borom bi di xaraamale kon lii bokk na ci li tax amaana imaam ad-Dahabi ne xadiis bi munkar la mooy ne dafa nekk loo xam ne munkar dafa wuteeg yi ko gën a dëgër ndax li ko gën a dëgër ci alquran ci sunna li ñëw ci sunna dafa bari ndax le fait mooy contenu bi comme si am huwa ra'yu ndax yàllaa la ko wax bu dee loolu amul luñ ci wax mel mooy ne da gis nday mel ni lu am différence entre luñ ne yàllaa ko wax ak lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax te yonent bi alayhi salaatu wasalaam huwa al qudwa mooy ki nga xamante ni du def erreur ndax huwa ash moom day day tërali àtte comme ni ko alquran di defe comme ni mu ko wax moo tax waaye nag xadiis bi dane moo tax loolu am solo la xam nga xadiis euh, da ngay gis xadiis yoo xam ne dañ naan la xadiis bi saxiixul matni da'ifu sanad xadiis bii nii de euh, contenu bi dëgg la mooy wér na waaye nag càllale bi dafa wére bi mooy wérul contraire bi am na xadiis boo xamante ne ni càllale bi day wér mais contenu bi wérul loolu ñaar yooyu yëpp am na xadiis bii nag amaana lii tax na passage bii ne ndax fii bërëb la boo xam ne buur yàlla moo la fi wàcce a ah, bu dee loolu ñun amuñu dara luñ ciy wax lu ñuy féetale kanam baa ñuy delloo ginnaaw ci ci lim la wax nga wàcc fii wala boog sa xalaat la am huwa ra'yu sa xalaat la wal xarbu ak xeex pexey xeex wal makiida ak ay stratégie yooyu qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko bal huwa ra'yu wal xarbu wal makiida ne ko ah du bi nga njëkk a wax de bi nga mujjee wax la huwa xarbu huwa ra'yu sama xalaatu bopp la te yonent bi alayhi salaatu wassalaam aqalu man masha ala ku ma sa dox ci kaw suuf moo la gën a amul trouvé woo ci monde yi masa am yépp ku ëpp xel gën a leer xelu sayyiduna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar Allahu kon mu ne bal huwa ra'yu pexe sama xalaat la de wal xarbu ak xeex wal makiida ci pexe xaala te nag euh, amaana li imaam alxaafiz ibn al wax mooy li gën a dëgër amaana que munkar la mooy ne en tout cas wala partie bii nii partie bii nii partie bii nii Euh, lu ñuy seetaat la même bu dee ne li imaam al-Hafiz ibn sanad bi boobu sanad bi lañ toppatoo boobu duggul ci matn bi dana rek te sax joxowu ci benn àtte dana rek imaam ibn Ishaq nee na ci as-siira këne muy siiratu ibn Hisham ak siiraam bi moom imaam ibn Ishaq it al këne dane imaam ibn isxaaq xaddatani fa xaddatani yazid ibn ruumaan an urwata ibn zubayr nettali ma naa sama sëriñ yazid ibn ruumaan mu jule ko ci urwata ibn zubayr mur mursalun xasanun wala saxiix kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko kon amaana li imaam az-Zahabi wax munkar en tout cas côté bii nii euh, lu dëgër la insha allah mu ne ko bal huwa ra'yu kon xalaat sama xalaat la ak xeex ak i pexe qaala alxubaab ibn almundir ibn aljamuux radiyallahu anhu ne ko nag yaa rasuulallah ne ko nag ah ndaw yow ndaw yàlla li de fa inna haadaa laysa bi manzilin famdi binnaas xatta natiya adnaa maa'in min alqawmi fa nanzila summa nugawwira maa waraa'ahu min alqulub summa nabniya calayhi xawdan fanamla'uhu maa'an summa nuqaatila alqawm fanashraba wala yashrabuun faqaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam laqad asharta birra'yi kon xadiis bi ne kon imaam eh, Xubaab ibnul Mundir radiyallahu anhu bi ko yonent bi alayhi lool mu ne ko yow ndaw yàlla li inna hadha laysa bi manzil ne ko fii nag ñu wàcc du fi nga xam ne mooy wàccuwaay bi approprié mooy ne fii am na bërëb bu tane fii fii ñu wàcc wàcc feneen da koy gën day gën baax ngir jàkkaarloog noon yi kon nag famdi bin nas ah, kon nag àndal ak nit ñi yow rasulullah sallallahu alayhi wa ñu décamper fii ñu ne xatta natiya continuer nga wëy ak ñoom xatta natiya ba ni ngay dikkee adna ma in min al qawm ndox yi xam nga Badr mooy ay teen yu bari la te teen yi ay teenu sayaan la du teenu comme yi am ping ni ñu ko waxe woon yi am lu wër comme yi nekk ci Bawol ak Kajoor yooyu mais mooy teen yi nga xam ne nit ki da yor ay bi kii lool waxoon nañ ko ci dugg comme teenu yi nekk ci ñaay yeeg yooyu mu ne ko teen yooyoo fa bari woon ñoom nag côté bi ñu jógee Medina ak si teen bi ñu njëkk jot ci Badr fa lañ mu ne ko nag buñ yem fii nañu continuer ba dem ba ci dernière teen dernière teenu Badr yi nga xam ne ñoo gën a jege Quraysh te comme Quraysh ñu ngi ci ginnaaw tund wala gisuñu ñu dem ba ci ndox mi nga xam ne teen bi leen gin a jege ñu camper foofu waa bu ñu fa camper nag bu ñu fa defee wàcc foofu summa nughawwiru ma wara'ahum min al qulub ñu daldi fatt yeneen teen yi ñu dépassé ñun jëm côté Médina yépp ñu fatt leen ñecc leen tànk ndox ya fa nekk summa nabni alayhi hawdan ñun dernier puits bi nga xam ne moom lañ moom la dem occuper te mu gën a jege Quraysh ci ginnaaw tund wi dune bële ndax ñoom gisuñu ñu bu ko defee buñ ñëwee ba campé foofu dañ fay tabax li ñu naan hawdan mooy bassin de rétention ci waxu tey foo xam ne bassin de rétention d'eau foo xam ne dinañ fa man di def ndox yi yaaru mbal mu rëy bu ko defee teen yële laata ñu leen di fatt ñu tànq ba ñu jeex ñu sotti ko ci yii ci suñu euh, bassin bi ñuy tabax bi ñuy def fii bu ko defee fa nam la uhuma an ñu daal di koy ndox bu ko bu ñu defee noonu fatt ma wara ahu minal xulub teen yooyu yëpp ñu fatt leen feesal ñun bi ñu occupé te mooy bi gën a jege Quraysh ndox bam fees def fa benn bassin de rétention fa ba bu ko defee ñun summa nuqaatil al qawm ñu xeex ak ñoom waa Quraysh nag fa ba ñun ñu am possibilité di naan wala yashrabuun te ñoom duñu mën a naan te nag guerre moom boo amul ndox boo xam ne soldats yi pour naan la ak sango def ci loolu ak tamit seen armée li ñu yoroon seen gëléem yeeg seen yooyu nga xam ne moo doon tey équivalent wu char de combat yeeg yooyu bi ciy dem yooyu boo ko amul mooy ne yow ravitaillement mooy sa problème yow sa guerre ñàkk nga ko te demagoo fen bi mu waxee lool nag fa qaala rasulullah mu ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne laqad asharta bir ra'yi ne ko alhamdulillah ne ko junju xalaat bi lii mooy xalaat dëgg-dëgg xalaat bi lii mooy riwaaya bu imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi eh, muy continuer mu ne bi mu waxee loolu moom alxubaab ibn al-Munzir fa nahada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa man ma'ahu min annaas fa saara xatta ida ataa adnaa maa'in min alqawmi nazala caleyhi summa amara bilqulubi fa guwirat mu ne moom e, ci riwaaya bi ba léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la ko alxubaab wax loolu après mu daal di jóg ànd ak ñi nga xam ne ñooy saxaaba mi mu àndaloon foofu radiyallahu anhum mu dox wëy dem ba ni mu ko ko waxe woon ba fi nga xam ne mooy teen bi gën a jege euh, fi Quraysh nekk te ñoom ñu ngi ne woon al udwatul quswa fi gën sori Euh, Medina te na a jege Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman mu daldi camper foofu ñu daldi feesal foofu ndox ginnaaw gi mu ne summa amara mu digle bil qulubi ci yi nga xam ne ñooy teen yi newoon yi ko féete ginnaaw fa ruwirat ñu daldi leen euh, fat de maasele leen mu ne wa banaa hawdan ala al ci teen boobu noonu nag mu daldi fay tabax benn basin de rétention comme ni mu ko waxe woon alladi nazala yi fi nga xam ne fa la wàcc fa muli añu feesal ko ma an thumma qadafu fihi l aaniya ginnaaw gi ñu daldi fay sànni li nga xam ne mooy yi ñuy ute ndox ndab yeg yooyu ngir di ci mën a tànqe bu ñu soxla kon lii mooy xadiisu imaam ibn isxaaq gis nañ ni bu dee riwaay imaam ibn Hisham bi e, bi mu indi siira bi mooy ni wirul ndax dane fa xuddistu an rijaal min bani salima imaam ibn Isxaaq wax waaye def nañ taxriij bi léegi ak li ci imaam alxaafiz ibn wax raxmatullaahi aley xadiis bi imaam al umawi raxmatullaahi aleyhi comme niñ ko waxe woon sànq bi mu ko soloowee wax nañ la ci alkal alkalbi la jaar boobu dane dañ koy nettali nii waaye xadiis bii moom de toute façon wérul dane imaam al umawi dane raxmatullah alayhi xaddatanaa abi mu ne nettali nañu ma nettali na ma sama baay mooy nettali nañu nettali nañu xaddatanaa abi sama baay qaala baayam ne wa za'ama al-Kalbiyu mu ne Kalbi de nee na muy Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi matruuk la comme niñ ko waxe sànk sànq al-Kalbi bi matruuk xam nga euh, loolu bokk na mooy koo xamante ne ni moom waaj buñ nee waaj yi matruuk la mooy kooku muttahamun bil kadhib fil hadith an koo xam ne dañu koy euh, jinni kii day nar day day ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala ñu ne kooku moom kàcckat la ci ay waxam moom moom kàcckat wala muy nit koo xam ne ak kàccooreem dafa feeñ ci ngay jëf ak ay wax mooy façon yu mel noonu la matruuk nag kooku mooy nit koo xamante ni nii ay waxam jarula dàq ganaar moom jarul dara kenn du ko bàyyi xel alkal bii nag lool la te ak ci ñooñu la bokk te xam nga dañ naan la meilleure des preuves mooy lan mooy aveu l'aveu nga ñëw bari man la xam nga tey bés bu gaa yi doon seet am ku ñu rey ci mbedd bi enquêteurs yi pi PJ yi muy police judiciaire def enquête ba sonn gisuñu dara amuñu benn trace retrouvé wuñ kenn def nañ appel à témoins yu nekk mais ça ne donne rien donné nee ñu def ko ay mois ba benn bés benn waay ñëw ci commissariat bi euh, ne de je voulais être entendu police yi ne ko bismillah man dañoo bëggoon ñu déglu mu ñëw ne ci ngeen fi doon wax meurtre bi amoon jamono yële man mii la mais man mii la xool ne waa doful dara dalu ko mu ne man mii la ba pare indi ay preuve mooy ne le fait que nga ne man la loolu mooy preuve bi gën rëy jarul sax preuve al-Kalbi nag dafa wax imaam Sufyaan ath-Thawri rahmatullah alayhi ne ko lépp loo xam ne nettali nga kullu kullu maa haddasta anni an abi Saalih an ibni Abbaas fa huwa kadib allahu akbar mu ne imaam Sufyaan <laughs> ne ko lépp loo xamante ne nii ñettali ñu ko jële ko ci man mooy loolu mooy la mooy ne man li ma la mas a nettali yépp ci ay xadiis mooy moom moom euh, alkalbi bi euh, moom xam nga imaam Sufyaan as-Sawri wax nañ la contemporain imaam Maalik la ñu ngi bokk ci septième ci tabaqaat yi et imaam alkalbi nag équivalent seeni kii sëriñ tabaqa sëriñ la ñoom imaam Maalik ak ñoom ak imaam as-Sawri mu ne Imaam Saw yi lépp loo xam ne nettali nga ko rek ci man mooy lépp man loo xam ne nettali naa ko man al-Kalbi sa way ne an Abi Salih maa ko jële ci Abi Salih nekkoon mawla Ummu Hani Ummu Hani moo doon sœuru Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma muy Ummu Hani mawlaawam la woon moo nekkoon sàngam mu ne ko lu ma la lu ma la loo net loo ëpp lu ma la nettali rek nga jël lu ma xam ne dama ne la maa ko jële ci abu saalih abu saalih jële ko ci abdallah ibn abbas fa huwa kadib xamal ne kàcc la bu dëgg kooku nag gis nga loolu noonu mu wax noonu moo tax moom foo déggee alkalbi bon ñu bañ koo jaawale ibnul kalbi xoolal li yàlla def yuxrijul xayya minal mayit wa yuxrijul mayita minal xayy mooy génne fekk loo xam ne lu dee la mu génn ci luy dund fekk luy dund mu génn ci lu dee xoolal kal al kalbi ni mel rek di Muhammad ibn Sa'id doomam saduq la doomam ibnul kalbi kooku boo déggee ibnu doomu al kalbi nag kooku saduq la mooy ku dëggu la eh, moom mu ne eh, imaam al umawi nag loo càllale bi lool moo tax càllale bi moom de toute façon wirul mooy dane xaala moom dane sama baay moo ma nettali mu ne wazam alkalbi alkalbi de nee na <laughs> an abu saalih jëli na ci abu saalih mooy riwaaya bi ne moo ko lu mu ci wax rek tàccal an ibni abbas mu jële ci seydina abdullah ibni abbas xaala moom mu ne abdullah ibni abbas nee na bon yii dañ koy nettali nii nag ndax pour wan la ne am na riwaay bu mel noonu bu koy wax buy wax riwaay biñ jóge mais à jamais plus jamais ñuy jàpp ne lii nii am na amut mu ne bayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajma'u al wa jibrilu alayhi salaam an yaminihi id ataahu malak min almalaa'ika fa qaala yaa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yaqra'u alayka as-salaam fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa as-salaamu wa minhu as-salaamu wa ilayhi as-salaam fa qaala al-malak inna allaha yaquulu laka inna al-amra huwa alladhi amaraka bihi al-hubaab ibn al-mundhir mu ne moom alkalbi ci xadiisam bu da'if bii nga xam ne jéggi dina dayo ci martabaay dof mu ne yaa yéeyi abdallah ibn abbas nee na radiyallahu anhuma bi nga xamante ne nii dafa ne woon doon dajale al aqbaas mooy nit ñu bari ñi mooy armée bésu Badr mu ne wa jibrilu fekk seydinaa jibril alayhi salaam an yamini mu ngi ci ndejooru yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne bim newee noonu dajale nit ñi id ataahu malakun min al malaa'ika ci la ko benn malaaka ci malaaka yi daldi dikkal moom ne ko fa qaala yaa muhammadu malaaka bi ne ko yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yaqra'u alayka salaam ne ko buur mu ngi lay nuyu fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne huwa sanam ah, buur yàlla de moom mooy jàmm wa sanam te jàmm ci moom lay tukkee wa ilayhi ni mu tukkee ci moom ci moom it la jëmaat mooy jàmm huwa salaam mooy zu salaama bokk na ci firi yi mooy ki nga xam ne moom mooy jàmmalaate ku am jàmm rek buur yàlla ku buur yàllaa la muccal fa qaala malak malaaka bi nag bi yonent bi alei saatu salaam tontool yi mu ne ko inna allaha yaqulu lak ne ko sa boroom de nee na nee na la moo ma yónni nee na innal amra mbir mi lii xalaat bi huwa alladhi amaraka bihi al xubaab ibn al mooy li la al xubaab ibn al munzir daal di wax yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne ko yaa ji ne nag fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme que kii malaakam la bu ñëw wax te jibril a ji sama wet mu ne ko yaa jibrilu hal ta'rifu hada ne ko jibril eh, kii nii est ce que xam nga ko kii nii ne yàllaa ko yónni nii kii nii xam nga ko jibril alayhi salaam ne ko maa kullu ahli samaa'i a'rif wa innahu la saadiq wa ma huwa bi shaytaan ne ko ah man nag ah man Jibril nag alayhi salaam du nag malaaka yi nekk ci asamaan yëpp xam naa leen dée ah, ah, déedéet man xawma malaaka yëpp waaye li ma la mën a wax mooy wa innahu la saadiq kii ne la yàllaa ko yónni dëgg la yàllaa ko yónni malaaka la mais man du malaaka bu ma xam mais man Jibril xam naa ne kii malaaka la wa ma huwa bi shaytaan xamal na nag bi shaytaani malaaka la yàllaa ko yónni bon de toute façon sans commentaire ndax xadiis bu da'if yi moom jarul sax commentaire kon euh, lii nii mooy li nga xam ne moo ñëw ci waxu alxubaab ibnul mundir léegi bu ñu àggale tarjama moom seydina alxubaab ibnul mundir as radiyallahu taala anhu wa ardaa kon gis nañ ni fekke na ghazwatu badrin moom fekke woon na bokk nañu fekke badr a nee na xadiis biñ la doon wax sànq bi ñuy def taxriij bi nee nañ la imaam ibn Shaahin tamit soloona xadiis biñ jóge bi ñu tudd léegi bi sanadin da'if ci sanad boo xam ne imaam alxaafiz ibn xajar ci al nee na sanad bu wéradi la mu ne mu jaar ci yoonu abi tufayl qaala mu ne moom abu tufayl axbarani alxubaab ibn almundiri mu ne alxubaab ibn almundir man abu tufayl moo nettali ci sanad boo xam ne wérul mu ne ashartu ala ala rasulillah sallallahu alayhi wa bi ra'yayni fa qabila minni mu ne man alxubaab ibnul mundir radiyallahu anhu daal dinaa xelal yonent bi alayhi salaatu ñaari xelaat xalaat mu nangul ma ñaari yépp yooyu mu nangul ma ko mu ne xarajtu maahu fi gazaati wala fi gazwati badrin mu ne génn ak moom ci ghazwatu badrin léegi mu tudd xadiis bi ñu wax sànq te imaam euh, ibn Isaaq bi mu ne fa xuddistu bi mu ne boo mooy bi ñu wax sànq mais bi mu ñëwee wàcc foofu dana ko est-ce la ko digal moo wax nga wàcc mooy loolu noonu mu tudd xadiis boobu wax noonu nañ la bokk ne ci ñu ko soloo imaam ibn Shaahin mais xadiis bi dafa wére di rahmatullah alayhi mooy abi bu njëkk bi nee na yonent bi alayhi salaatu salaam nangul ko ko mu ne wa xuyira inda mawtihi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dañ ko tànnuloo ci bi nga xam ne ci lay génn àddina fastashaara asxaaba mu daldi consulter saxaabaam yi fa qaalu ñu ne ko ta'ishu maana dangay dund ak ñun fastashaara na nii mu daldi may consulter laaj ma sama avis fa qultu ma ne ko man al Xubaab ibnul Munzir ixtar yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam xaytu ixtaara rabbuk fa qabila daalika minni nee na ma ne ko bi nga xam ne ci lay génn àddina kon mu laaj avis saxaabaa mi ñoom ñu ne ñu ne ko desal ak ñun dund ak ñun mooy laaj ko suñu boroom da koo tànnloo euh, comme ni nga xam ne noonu lu ñëwee tamit ci xadiis yi que ne dañ koo tànnloo mais moom mu ne ar-rafiq al-a'la ndax euh, ñëw na ci xadiis que ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxtaan waxtaan na ci ak ibn Muwayhiba di benn jaamam waxoon ko ko moom mu ne ko woon tànnal tànnal nekk ñun waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy génn àddina moom dañ koo dégg muy wax ko ni ne ci xadiisu imaam euh, sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha te loolu bu ñu agsee ci li nga xam ne mooy fin wu siira bi insha allah dinañ ci gën a gis bu baax ñu ne ma gis ko muy wax ar-rafiq al-a'la ut assemblée ba nekkaale gu kawe ga àndandoo gu kawe ga foofu la nangu dem fala tànn ma alayhi wassalaam xadiis bii nag mu ne mu daal di may laaj ma ne ko euh, tànnal li nga xam ne yow yu ndaw yàlla li la yàlla li sa boroom tànn mu nangul ma loolu waaye xadiis bii de toute façon wérul euh, moom nag imaam alxubaab ibnul mundir kon dund na ba ni yonent bi aleyhi salaatu génne àddina keroog bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina moom alxubaab ibnul mundir raxmatullaahi aleyhi radiyallaahu taala anhu eh, imaam ibni isxaaq dafa solo bi muy solo istuwaaru saqiifa boobu di bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi génne àddina waa lamsaar dañoo dajaloo seen e, ci kër Sa'd ibn Ubaada radiyallahu taala anhu wa arda ne ñoom dañuy daldi tànn ki nga xamante ne nii mooy e, wuutu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nag falañ nekk am ñu ñëw wax ko lenn ci muhaajiruuna yi wax ko seydina Omar ak seydina Abu Bakr ñu génn ànd ak seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarraah radiyallahu bi ñuy génn xadiis boobu mu ci saxiix yi imaam seydina Omar ibn al xadiis bu gudd la bu nettali incha allah bu àggee ci jamonoom dinañ ko tudd lépp lépp intégralement incha allah nee na mu ñu daje góor gu baax ñu am ci lamsaar yi ñu ànd moom nekkoon baayu an-Nu'man ibn Bashir di Bashir ibn Sa'd radiyallahu taala an saxaabati rasulillah sallallahu ñu dem ñim gën a Seydina Abu Bakar Seydina Umar Abu Ubayda Amir ibn al radiyallahu taala ñu gaaw dem foofu bañ demee fekk fa waa lamsaar euh, imaam alxaafid ibn xajar nee na alxubaab ibn almundir bi ci discussion yi bi wax ji baree foofu ñii lii ñun dañuy ñun ñoo ko war a ñun waa lamsaar xalifa bi ki war a wuutu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci ñun la war a bokk ndax ñun ñoo ko fatoon ñoo tax lislaam àgg fii ak lu nekk kon nag ñun ñoo ko war a donn euh, ñoom Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne leen déet yonent mbir mi ci Quraysh lay nekk ba wax ji bare euh, moom mi imaam al-Hafiz ibn Hajar nee ibn al-Mundhir moo ne woon ana juzayluha al-muhakkak wa wax wax lii mu ne leen ana man judayluha almuhakkak maay ki nga xamante ne loolu expression la buy tekki que ne maay ki nga xam ne bu ma waxee abi day mandiloo ñépp day doon ñépp mooy comme niñ naan diw moom il est extraordinaire moom problème bu ñu nekk situation bu ñu nekk lu mu naqaree lijjanti lijjanti bu joxee aviam rek ñépp xam ne li mu wax noonu la ñu génn ci loolu mooy judayluha almuhakkak mu ne kooku nag boroom xel mu ñaw mu nee mu rafet moom nga xam ne lu mu wax rek gaa xam ne lii la ma man la mu ne wa ana mu ne mu ne wa uzayquha al murajjab uzayquha al murajjab may kilifa gi ki nga xam ne moom lañu màggal mooy ne ku mel noonu day nekk koo xam ne dañ koy màggal euh, mu ne mooy pour wan leen ne sama avis moom avis bu baax la déglu leen ma bu ko defee ma leen waxee rek mbir yi la loolu imaam ibn Isaaq moom bi mu ko solowee moom euh, tuddul tuddul tur waxul ne alxubaab la dana rek fa qaala qaa'ilun min al ansaar ci riwaayam dane benn waaye ci lansaar yi wax ne ana judayluha al muhakkak wa udayquha al murajjab minna amir wa minkum amir ya ma'shara quraysh moom moo joxoon avis bi ne bon léegi lii résoudre affaire yi mooy pouvoir bicéphale pouvoir boo xam ne ñaari bopp lay am minna ñun ma'sharal mooy ñun waa lansaar dañuy ut koo xam ne mooy jiit mooy njiitu lansaar yi wa minkum amir yéen muhajiruna yi ngeen ut koo xam ne moo leen di jiite bu ko defee mbir ya jeex moom alxubaab ibnul munzir imaam alxaafis nee na moom mooy ki nga xam ne moo waxoon lool moom nag dàkkam talam moom moo doon euh, di euh, abu amr am na nag ñu ne abu moo doon dàkkam talam ñu ne abu amrin la euh, moom nag alxubaab ibn al munzir dund na ginnaaw xalifa xilaafa imam abu seydna abu bakr radiyallahu ba ci xilaafa seydna omar ci la génne àddina bi muy génn àddina moom seydna alxubaab radiyallahu taala anhu mu ngi amoon eh, ay cinquantaine d'années la amoon loolu la amoon moom bi muy génn àddina muy alxubaab ibn al munzir eh, ibn al-Jamuh al-Ansaari al-Xazraji thumma as-Salami radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu